mooy gis nga loolu xew ci jàkka yi noonu entre jeunes kii il suffisait ak paa yi ñu ñu ñu ñu jeunes yi adopté xool bañ a rek ci sunna bi nga xam ne mooy walla bii nii laaj nii ñu xool aadaab yi teggin yi xam ne noonu la yonent mi alayhi salaatu salaam doon véhiculer li nga xam ne mooy diine ji ba tax bil makaarimil axlaaqi futihatil buldaan jikko yu rafet ci la dëkk yu bari dugge ci lislaam nga gis li ñu doon doxale douceur bi teey dal xam ni ngay waxe xam ne diw kilifa la malgré tout yow boo jàppee ne paa bi bon paa bi ci ci mooy ci am yi la bokk mooy bon amul xam-xamu diine vrai waaw mais loolu warula tax yow nga koy regarder de haut non mooy lu mu ci man di dem yow da nga naan kii da war a jàpp ne am na lu mu xam lu bari loo xam ne man xaw ma te loolu moom c'est une réalité doo ko wax nag c'est pas une xam ci expérience ci dund yow xamoo ko waaw te nag bul foog ne am nga xam-xam rek yaaraw ñu ci des yaaraw en nii bi non kooku mën na àgg foo xam ne àggoo fa ak boo fa de ndax bu dee sa xam-xam bi ci ñaaw njort la jëme ak bëgg a siiw waaw bëgg ñu ne naa fulaanun aalimun ala rijaala comme li sëñ bi doon décrire di wax ci masaalikul jinaan ñooñu nga xam ne dañuy ut <laughs> loolu am solo la côté boobu noonu xam naa du ñàkk benn bés ñu tudd côté boobu euh, ci ñi nga xam ne dañuy <laughs> ut xam-xam ngir loo xamante atu vraiment euh, bidaatuhu musja mooy jariñul dara poñet mu jariñul dara la diwut xam-xam rek ñu ñu folaan diw de diw de alimum boroom xam-xam la daa alal rijaala féete na kaw góor ña loolu léegi ban njariñ la buñ ko xasee wax laa njariña fii amul njariñ te da lay ridiculiser fulaanun alimun ala rijala ça ne veut rien dire am ñoo xam dañ koy ut ngir xam nañ ne bu ñu ko amee ci lañuy nekk ay sang ñu fii seetlu naa dëkk bi boo xamul dara doo fi tekki dara je vais acquérir les les savoirs et les sciences ñoom ñépp laay rëq seen digg wala ñoom ñépp ay def nekk samay jaam déedéet loolu tamit warul la war da tax eh, kon mooy malgré loolu yow waroo xool ni kii xamul wala ci domaine bii xamu ko nga foog ne yow yaa ko gën du fausse modestie xam nga par exemple pas boo ñëwoon ñenn boo ñëwoon waxuma ñëpp ñëpp noonu lañ mel boo ñëwoon am nay astuce ñëw ne xadis bii wala fexe ba bu ñooy waxtaan nga leen ah nañ de yi ak yii ne wax yonent bi alayhi salaatu salaam de doon na wax naan nañu def lii mooy nga xool loo koy waxe loo xam ne même nit ki nga xam ne moom moom la moom ngay waxal li nga xam ne moom ngay waxal mais du se sentir yi tax surtout boo nee ko mais boo ñëwee ay lii du sunna lii nii kufru la shirk la mais waa bi lay gis boppam Hmm? kon loolu jar na bàyyi xel ah. jar na bàyyi xel